ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa asbaha alladiina tamannaw makaanahu bil-amsi yaquuluuna wayka anna allaha yabsutu r-rizqa liman yashaa'u min cibaadihi wa yaqdir lawlaa an manna allahu calaynaa laxasafa binaa wayka annahu laa yuflixu l-kaafiruun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaat juróom ñetti fukk bi ak ñaar mu ne wa asbaha muy xaaruun ba léegi keroog bi nga xam ne ci la boroom bi yëngal suuf pëtëxal ko ci biir ak moomeelam jàk alal jàk yépp léegi nag te amul kenn ku ko doon dimbali keroog de mu ne wa asbaha mu mujje alladina gaay nga xamante ne nii taman naw ñoo doon mébét makaanahu nekkoon palaasam naan a neexoon borom bi ñu jox ñu daal li nga xam ne moom la ñu jox Qaaruun ci ay ci ay alal léegi nag ña ko doon ña ko doon loolu la nekkoon palaasam bil am si démboo njaay rek bi ñu gisee lii dal Qaaruuna mi yaquluuna ñuy wax waykaan allah ay woy ji leen ndekete bu worom bi tabaraka wa taala moom de yabsutu mooy ki yubbi tàllalal mooy ki nga xam ne mooy tàllalal ar rizqa li nga xamante ne nii mooy wërsëg liman yashaa'u min ibaadihi ku ko soob ci jaamam yi wa yaqdiru ta mooy xompal ku ko neex lawlaa am manna allahu alayna tey budul woon ne borom bi moo ñu xéewale ba ñun ñii daal di ñuy xañ loo lële ndax cëy bu ñu amoon li mu am kononte kon ni moom lañ doon def ndax lool rek lañ tegoon bëddee waaye borom bi moo ñu xéewale def ñu ñooy ñàkk ba amuñu liñ am ba def liñ lim def bali ko dal dal ko moo tax nit borom bi def na la nga ñàkk borom bi bu la defee amoo loolu moo gën ci yow waaye nag mooy boo gisee keneen am bu ko iñaane de waaye ñaanal borom bi bu lay jox mu jox la lu mel noonu waaye bu xalaat mukk la nekk fa moom toxu wala mu denc ay loxoom déedéet ñaanal ci ngëneelu gi yàlla gu yaatu gi loo ñaan nag tey sabablu lum la jox nag nga xam ne lii la kon loolu la ñu ne lawlaa cey budul woon ne an manna allahu bu dul woon de borom bi dañoo baaxee ba daal di ñoon ñu xañ moom lim amoon ba defuñu li mu defoon ah cay budul woon loolu den laxasa la xasafa bi naa wat naa ne kon doon nañu def li mu def yëngal suuf si daal di ñuy pëtëxal ci biir comme ni mu ko def kon nag way ka annahu laa yuflihul kaafiruun mu ne way way way ka annahu way way yoonañ mooy lii ngirtu mooy waxuk rëccu la ay way ñun de ndekete yoo laa yuflihu rëccu de du du du mucc mukk alkaafiruuna te du gañe alkaafiruuna ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy way yu weddi xéewalu borom bi tabaaraka wa taala kon mu ngi noonu le de xaaruuna foogoon na ne moom weddeem googu waay waay lim nee woon naan samp boppam fàtte borom bi tabaaraka wa taala xamul na woon ne moom du rëcc dina tamit du mucc mukk gaa yi nag di ko door a xam ñoo taxit ñoom jànge nañ ci waaj yi te ñun nag ñu ngi dund kon nag nañu jànge li ñu borom bi jox ko tuut nañ ciy jaamu suñu boroom tabaaraka wa taala di ci rafetal ci nit ñi comme ni borom bi rafetale ci ñun ndax amuñu lu ñu def lu tax ñoo gën a mérité ñi ko amul lu ko ko borom bi jox dara du la nga koo gën mérité keneen déedéet borom bi daal mooy ki nga xam ne yabsutu mooy tàllalal ar-rizqa wërsëg li may yashaa'u lu ko soob min ibaadihi ci jaamam yi wa yaqdiru du ko xompal ku ko soob lool kese fi ne kon nag bu kenn jàpp na yow da ngaa gën kenn wala da nga koo gëñu juddu wala daa am benn yow daal sa mooy lengam ak bi tabaaraka wa taala mooy joxe ku ko sopp lu ko sopp waaye mooy xañ ku ko sopp lu ko soob léegi nag suñu boroom nag ne na tilka mu ne muy tëj li nga xam ne mooy nettalib Qaaruuna bi nag mu ne tilka naka noonee rek addaarul aaxiratu mooy kërug mujj ga mu ngi noonu de najaaluhaa ñun ñoo najaaluhaa ñun ñoo ko def de lilladiina ngir ñi nga xam ne laa na ñoom nammuñu ci kaw suuf ulu wan di rëy rëylu ci kaw suuf fil ardi ci kaw suuf wala fasaada te nammuñu nekk ci kaw suuf di yàq ñooñu ñooñ ñi nga xam ne ñoom laa waajalal la nga xam ne mooy kërug alaaxira ga di ajjana pour ñoom la waaye pas comme say ñu mel ni xaaruuna yii de nga xam ne jàpp nañ ne daal ñoom ñoo nekk ñoom ñoo def seeni mbir waaye borom bi yoonam newu ci mu ne waaye wala aqibatu mujjanteelu mbir yi nag lil muttaqiina moom mu ngi ñeel saa su ne way ngëm yàlla yi way ragal yàlla yi ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy moytandiku li nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala di ay tey nekk ci li nga xamante ne nii mooy lim leen di digal ñooñu la mujjanteer bi deel di diw di ñeel saa ne mu ne man jaa a gis nga bu keroogee nag yawmal qiyam man jaa képp koo xam ne dikkee na fa indi fa bil xasanati ci lu yiw lu baax falahu dina ko ñeel xayrun minha loo xamante ni lu baax lay doon loo xam ne ci loolu lay tukkee muy aljana jama nga xam ne moom lañ koy defal lañ koy fayal ndax bu defee benn dinañ ko fay fukk lu gën a néew fukk jëm kaw xam ne dafa dikkee keroog bi sayyaati bés pénc bi sayyaati ci lu ñaaw ci lu yées falaa yujza duñu fay alladina amilu sayyaati duñu fay ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo jëf-jëf yu ñaaw yi illaa lu dul maakaanu yaamaluuna la nga xam ne moom lañ doon jëf ci kaw suuf suñu boroom nag di wax lii léegi bi mu paree nii muy wax laay bii nag la ñenn ci mufassiruuna yi ne wàccul mu ngi wàcc bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam doon gàddaay jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima di dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñu ne bi mu ba bërëb bi bi nekk jox mooy bi nga xam ne jox fa mooy foo fële nekk ci côté madinatul munawwara waaye du gogoo ci biti noonu laata mu fay àgg wam fa àggee nag foo fële muy miiqaat boobu la nga xam ne siiw na léegi nag mu ngi noonu ba mu fa àggee ci la suñu boroom wàcce lii ndax suñu moom kat mbir mi mooy da doon da mooy da ko metti woon le fait que waa si génn ko Makka suñu boroom nag wàcce ne innal ladhi waaye wax jooju noonu mooy moom la bu yenn ci mufassiruna yi di wax waaye nag waxoon naa la daa daa laaj lu ko dëgëral loolu le mooy ci wàllu ay càllale de kon affaire bi mu ngi noonu ndax jëli nañ ko ki nga xam ne mooy muqaatil te moom moom nekkul koo xam ne ku dëgër la de moom muqaatil moomalee rahmatullahi alayhi kon nag affaire baa ngi noonu suñu boroom ne inna alladi farada daal di wàcc na ko ki nga xam ne moo wàcc alayka ci yow alqur'ana alquran jii ki nga xam ne moo ko wàcce ci yow ki nga xam ne moo la jox alquran jii daal di lay farataal ci yow nga jëfe li ci ne waaye jox la ko wàcce ko ci yow la raaddu ko mooy ki lay delloo ilaa maad fa nga jóge woon dina la fa delloo muy màkk gée ngay rëccule ñu génn la fa xamal ne borom bi dina la fa delloo nga am ngañaay ci seen kaw loolu mooy wax boobu am ñeneen ñu ne la raaddu ko ilaa maad mooy dina la delloo fa nga xam ne mooy aljana nga nga xam ne salaatu wassalaam dina la fa delloo am ñu ne mooy laylatul israa yi ndax demoon na àjjana guddi gi rañaan nga léegi nag suñu boroom ne ko maa lay delloo foofu fële waaye la radduka ilaa maad mooy ne moo lay delloo ca bind ba mu la bindoon mooy ne di ngeen delluwaat ci man nga xam ne ku faatu rek ilallah kon nag qul mu na ko waxal rabbi eh yow sama boroom a'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg man jaa ku dikk lil hudaa ci njub wa man huwa moo xamit ki nga xam ne fii dalaalin dafa nekk ci cànkute mubiinin gu leer wa maa kunta te yow ne woo woon seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam tarju doon yaakaar an yulqaa ilayka alkitaab ñu daal di sànni ci yow daal di lay yónni li nga xamante ne nii mooy téere bi mooy ne yow nekkoo woon doon ko xaar de wa min rabbika mu tukkee ci sa boroom moom ilayka illaa lulul lii illaa bi du istisna mooy na du ne bon mooy ne walaakin walaa lool la mooy wa yow nekk ko woon doon yaakaar toogoon di xaar ñu yónni ñu ñu ñuy sànni ci yow téere bi yónni la alquran waaye li am ba des walaa illaa rahmatan lii nekkul lu dul yërmande min rabbika bu tukkee sa borom ni nga xam ne moo waxoon wa rabbuka yaxluqu ma yashaa'u wa yaxtaar ni ne woon mooy bind lu ko soob di tànn lu ko soob moom moo la tànn ginnaaw ci biir mbindeef yi falaa takuunan na kon nag bul nekk mukk yow seydinaa muhammad waaye yow jullit bi zahiran nekk koo xam ne da dimbali di jàppale lil kaafiriina yéefér yi bu leen jàppale ci dara lool dafa xaraam moo taxi seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam ñaanoon ko bi muy wax ne borom bi ba mu faatee waaja lan la wax ne man nag borom bi tabaaraka wa taala ne qaala rabbi bima an'amta alay falan akuna zahiran lil mujrimin borom bi waat naa ko ci xéewal gi nga ma defal ci tekki boobu way doo ma nekk du ma nekk mukk di jàppale koo xam ne ay way jomm ñaa jaamu lañ kon mu wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii jullit bi mu ne walaa yasuddannaka waaye bu mu la dëdduloo an aayaatillaahi ci laayaay borom bii alquraan ju leer jii baada ginnaaw gi nga xamante ne nii iz unzilat ilayka lañ ko wàcce ci yow yéefér yi luñ man di wax di la fexee fëkk li nga nekk di ne di la ko fexe dë euh, dëdduloo naan la waaye sa maam yi liñ newoon da ngaa bëgg a wax li nga ndee ko gën yooyu yépp ñooñu buñ la ci buñ la ci dëdduloo mukk wadonte na nga woote ilaa rabbika jëme ci sa borom mooy ci tawxiid woote ci jaamu borom bi te kenn du ko bokkaale na tabul bokk mukk minal mushrikiina ñi nga xam ne ñooy bokkaale borom bi tabaraka wa taala suñu borom di tëj saar bi muy laay bu mujj bi mu ne wala tad'u allahi tabul jaamu ànd ak borom bi tabaraka wa taala daa di ko boole ilaahan beneen yàlla aaxara keneen mukk mooy bul bokkaale borom bi mukk ci lislaam gi nga ne de laa ilaha illaa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te jaamu jooju di ko jariñ ñàkk ko jaamu nekk lor illaa hu kudul moom borom bi tabaaraka wa taala kullu shay'in bépp mbir nag haalikun kullu shay'in bépp lu fiy la